sayaqulul imaamu alxujjatu alcalamu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu ashafiiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa sittatun wa arba'uun baabu tahriimil wisaali fi sawm wa huwa an yasuuma yawmayni aw akthara wala ya'kul wala yashrab baynahuma kon walillahi alhamdu wal minna bi ñu génn nañ chapitre deux trois cent quarante cinq hadis yi ñu dajale woon bi ci mujjoon moo doon hadis mille sept cent soixante trois mu noon waan ummil mu'miniina juwayriyata bintil haaris radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala alayha yawmal jumu'ati wa hiya saa'ima bani mu jeexe walillahil hamdu wal minna tey ñu war a continuer fi nga xam ne moom la ñemoon ba léegi muy chapitre trois cents bale ñu ngi ci kitaab al umuur al manhiyi anha kitaabul umuuril manhiyyi anha téere bi nga xam ne waa mbir yi nga xam dañ koo aaye waaye ba lañ cee dugg hadis euh, bii ñu génn mooy suñ jotaay bii ñu génn hadis yooyu ñu boole woon seeni masala dafa am benn côté bu ñu fàttee parce que hadis <laughs> bu njëkk bi dane an abi hurayrata muy mille sept cent soixante dane woon an abi hurayrata radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taxussu laylatal jumu'ati bi qiyaamin min bayni layaali côté boobu lañ fàtte waaw mooy guddi gi bu leen jagleel guddi àjjuma ci di ko taxaw di ci naafila tànn ko ci biir guddi yi waaw beneen côté bi wala taxussu yawmal jumu'ati bi siyaamin min bayni al ayyaam illaa an yakuna fi sawmi yasuumu ahadukum waaye bu leen jagleel. bésub àjjuma mooy bëccëg gi nag ci woor tànn ko ci biir fan yi loolu gis nañ ko bi ci kaw lañ fàtte mooy guddi gi nag <laughs> waaw li jëm ci guddi gi al imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sharah hadis yi mooy <laughs> fi ñu doon gisee bii paase li mu doon wax ca suufam dane fi hada al hadis an nahyu sarih an taxsiisi laylati al jumu'a jumu'ati bi salaatin min bayni layaali wa yawmaha bi sawmin kama taqaddam mu ne wa hada muttafaqun ala karahati mu ne wax tajja xam nga loolu moom leeroon na par mu ne wax tajja léegi nañ continuer li mu wax ba pare <laughs> mu ne wax tajja bihi al ulama ala karahati hadhihi as-salah ala karahati hadhihi as-salati al mubtadi'ati allati tusamma ar-ragha'ib qaatala allahu waadi'aha wa muxtari'aha muxtara'aha qaatala allahu waadi'aha wa muxtara'aha wa muxtari'aha fa innaha bid'atun munkara min al-bid'i allati hiya dalaala wa jahaala wa fiihaa munkaraatun zaahira wa qad sannafa jamaa'atun min al-a'immati musannafaatun musanna minal al musannafatin nafisatin fi taqbihiha wa tadlili musalliha wa mubtadi'iha <laughs> wa dalailu qubuhiha wa butlaaniha hmm, fi taqbihiha wa tadlili wa dalailu qubuhiha wa butlaaniha wa tadalluli fa'iliha akthara min an tuhsar <laughs> Allahu akbar al imaamu an-Nawawi rahimahullah mu nax côté boobu nga xam ne moom lañ fàtte woon mooy bu leen jagleel guddi gi àjjuma kii di ko naafila ci biir guddi yi semaine bi yëpp ngeen tànn ci boobu mu ne xadiis bii nii bu Seydina Abu Hurayra bii day leeral day leeral annahyu sari waaw Allahu akbar an-nahyu sarih tere gu leer an taxsiisi laylatil jumaa bi salaa mooy di wéetal li nga xamante ni nii mooy bésub àjjuma di ko wéetal benn ab julli boo koy julleel dinaa fi yow daal àjjuma daal mooy li nga xamante ne dee moom daal moom ngeen di góorgóorlu waaw li ci des seen yoon newu ci li ci des seen yoon ma ne newu ci waaw waaw akbar léegi euh, mu ne wa yawmiha ak bésam xadis bi te yow laa rek tamit que ne di jagleel bésam bi sawmin ci woor kama taqaddam comme ni mu mu ne wa hada lii ma fi wax yëpp muttafaqun ala karahati dëppoo nañ ci sib ko loolu waxoon nañ nag bii passé est ce que gi loolu xanaa mu wax bi Shafi'i te biir Shafi'i yi ci seen bopp sax ñoom ñëpp d'accord ñu woon ci wax yi mooy li ñuy soxal fii loolu rek la woon nañ ko bi weesu mu ne wax tajja daal dinay laye bi hii ci hadis bi al ulama u boroom xam-xam yi rahmatullah ala karahati ci sib hadhihi salatu al mubtadi'a yi nga xam ne dañ ko dañ ko dañ koo sos <laughs> existé wu loona bi nga xam ne tusamma moom lañuy ñuy tudde ar mooy ar-raghaib waaw laylatu raghaib wala salatu raghaib guddi googu nga xamante ne nii gaa yi moom lañuy góor góorgóorlu nee nañ ah, di ci eh, jaamu yàlla noonee nga xamante ne nii ñoom ñoo ko créé nga xam ne àjjuma lay am mu ne guddi googee qaatalallahu <laughs> yal na yàlla rëbb waadi'aha ki nga xam ne moo ko njëkk a def wa muxtari'aha ak ko sos Allahu akbar Allahu waaw parce que guddi gii muy wax bon du loo xamante ne nii boroom xam-xam yi dañuy wax ne lii mu ngi feeñ euh, baytul maqdis la xewe woon la njëkk xewe waaw la njëkk xewe l'an quatre cent quarante huit waaw loolu mooy cinquième siècle après euh, gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw fekk ñoom lañ ne am na boo xamante ne nii au début mooy laylatu nisfu Sha'ban bi euh, euh, la gaa yi julli woon loolu la la quatre cent quarante huit ñu ne benn waay boo xamante ne moo jóge Naples mooy na na Nablus foofu ci Palestine <laughs> boo xamante ne Ibn Abil Hamra lañ koy woowe neexoon baat nag waaw ci jàng alquran moo taxaw di julli ci jàkkaay baytul maqdis ji bu Jérusalem bi laylatu nisfi Sha'ban guddi xaaju Sha'ban nit ñi daal di ñëw fees ci gannaawam waaw léegi nag mbir ma siiw ak ci seen kër yi yépp mu siiw loolu am nañu koy woowe laylatul ragha'ib waaw ci nisu Sha'ban bi nga am dañ ko doon salatu ragha'ib ci euh, nisu Sha'ban léegi nag mu am beneen te foog naa beneen boobu moom la imaamu Nawawi di wax <laughs> waaw mooy bi nga xam ne moo amoon l'an quatre cent quatre-vingt mooy quelques années rek après ndax bii quatre cent quarante-huit la woon quarante-huit cinquante huit soixante huit hein soixante dix huit léegi mooy trente deux ans après <laughs> léegi trente deux ans après muy quatre cent cinq quatre cent quatre vingt mu amaat beneen waaw foofu tamit ci baytul maqdis ba léegi mooy di julli julli doo xamante ne njaal beenu ajjuma bu njëkk ci shahru rajab waaw muy weer wala ñu génnoon weer wi ñu génn nii xam nga ñu ngi Shaaban weer wi ñu génn guddi gi njëkk ajjuma gi njëkk guddi ajjuma gu njëkk foofu it la xëye woon ñu ko doon def tudde ko nag salaatu raghaib bii nii la imaamu Nawawi di wax waaw nga ne nii euh, moom lañ doon def noonee waaw di ko woowe nag salaatu rajab <laughs> wala salaatu awwal rajab wala sawalaatu awwal laylatu rajab waaw liñ ci jublu yëpp mooy bii rek nga xam ne première ajjuma guddi ajjuma ci mois rajab ñu daal di koy def léegi nag euh, al imaam Abu Shama mi nga xam ne sëriñu imaamu Nawawi mii la woon rahmatullah alayhi sëriñam la woon <laughs> dëkkoon foofu ci baytul maqdis al maqdisi waaw mu ne wa asluha co cosaanu lii nii mooy maa li nga xam ne xakaahu at-Tartuushi fi kitaabihi wa axbarani bihi abu muhammad al-Maqdisi qaala lam yakun indanaa fi bayt al-Maqdis qattu salaatu ragaa'ib haadihi allatii tusallaa fi rajab wa sha'baan wa awwalu maa huddisat indanaa fi sanati samaanin wa arba'iin wa arba'ami'a qadima alaynaa fi bayt al-Maqdis rajulun min Naples yu'rafu bi-bni Abil Hamraa wa kaana hasana tilaawa fa qaama yusalli fi al-masjid al-aqsa laylata nisfi min sha'baan fa ahrama xalfahu rajul thumma idaafa ilayhimaa thalaatha wa raabi' famaa khatamahaa illaa wa hum jamaa'atun kathiira thumma jaa'a fi al-'aam al-qaabil fa sallaa ma'ahu xalqun kathiir wa sha'at fi al-masjid wa intasharat as-salaatu fi al-masjid al-aqsaa wa buyuuti an-naas wa manaazilihim thumma istaqarrat ka'annahaa sunnatun ilaa yawminaa haadhaa ay <laughs> te kii sëriñ Imaamu Nawawi la moo tax après à li Imaamu Nawawi di wax <laughs> mu ne waaw mooy suñu jotaay bii moom day far rek bokk ci jotaay bi ñu génn waaw te dañ koy boole rek parce que dañ ko fàtte woon <laughs> al imaam Abu Shama mu ne lii nii cosaanu guddi gii ñuy woowe guddi xemmeem téef yi te imaam Nawawi lii di ko di ko di ko di ko jam fii naan bidaay julli julli jooju nga xam ne moom lañuy ñuy sos di ko woowe tusamma ar-raghaib sëriñam bi Abu Sama rahimahullah ne man ni mu demee cosaanam mooy li mu wax léegi rek waaye moom day nettali ki ko fi ko jële quoi ki ko nettali mooy ak Turtuusi ci téereem bi la ko nettalee ba mu lii man nii Abu Sama Abu Muhammad al-Maqdisi nee na lii amul woon ci Baytul Maqdis ah, amul woon fii ci Jérusalem waaw xamuñu ko woon sax masu fee am julli juñ naan ar raxaay bi nga xam ne moom la nit ñi julli ci rajab ak bi shambaan ñaar yooyu yëpp yooyu xamuñu ko woon waaw mu ne fi njëkk a xewe mooy euh, comme li ñu waxoon quatre cent quarante-huit euh, léegi waaj a ñëw jeune boobu nga xam ne moom lañ doon wax Ibn Abir Hamra moo ko doon julli ci biir jàkka ji gaa yi am gaa yi di ñëw par ndànk ndànk wam fees del at ma ca tegu mu ñëwaat gaa yi topp noonu nag bam bam bam ba li nga xam ne ci la saxe ba suñu jamono ji man Abu Shama ñuy wax <laughs> waaw Allahu akbar waaw ba pare mu tekki ne wa amma salaatu rajab falam tahdus ah indana bi baytil maqdis illa ba'da sanati thamaniin wa arba'amia waaw wa ma kunna ra'aynaaha wala sami'na biha qabla dhalika akhbaranaahu ash-shaykh waaw qaala anba'ana al-faqih abu tahir qaala axbarana al-imam abu bakr at-turtushi fa dhakarahu qultu abu muhammad hada azunnuhu abdul aziz ibn ahmad ibn ibrahim al-maqdisi rawa an makki ibn abdi salaam az-zumayli ash-shahid wa wasafahu bi-shaykh ath-thiqa wallahu a'lam al-imam abu shama rahimahullah mu ne kanta yit julli ji ñuy wax di ko julli fii ci baytul maqdis salaatu rajab mooy ajjuma bi njëkk ci weeru rajab gaa yi di ko taxawal di duddal guddi ajjuma joojee mu ne loolu ñun xamuñu ko woon fii ci baytul maqdis fii mu njëkk amee mooy la quatre cent quatre-vingt masuñu koo gis masuñu koo dégg sax waaw waaw mu ne naka noonu la sëriñ ba Euh, euh, la sëriñ bi nettali al-Faqih Abu Tahir indi càllaleem ak yooyu wallahu taala alam <laughs> kon lii nii la imaam an-Nawawi nag di wax <laughs> Allahu akbar waaw imaam nawawi lii lay wax waaw kene mooy guddi googee nga xam ne ne mooy bésub àjjuma bi lañ jël daal di koy utal ak taxaw ta xadiis bi loolu lay tere laa taxussu laylatal bi qiyaamin min baynil layaali moo tax kon mu ne wax tajja kon layana ci xadiis bi al ulama boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah ci kara ala karahati hmm? sibuk hadihi salaa al bid'a bu la waxee sib nag mooy bañ mooy bañ mooy loo xam dañ koo tere bu ko kenn def euh, julli ji nga xam ne al bid'a al mubtadi'a dañ koo sos al mubtada'a allati bi nga xam ne tusamma moom la ñuy woo ar raqa'ib waaw xëym ki guddi xëym ten fiif yi qaatalallahu waadi yàlla na yàlla rëbb ki ko def wa mubtada'a ki ko fi teg ak ki ko njëkk sos fa innaha ndax gis nga julli jooj ñuy def ci guddi googu bid'a ak bid'a la munkara bu ñaaw minal bidaa bokk ci bidaa allati yi nga xam ne hiya moom dalaal ak cànkute la wa jahaal ak ukriir parce que mooy yow li yeneen saa sax bu ko kenn def nga ñëw saxal ko yow lool di ko def waaw lii mooy vraiment fekk waxu yeneen tubaab saa saam su waa ji xamu ko woon wala ñu koy def xamuñ noonu ne yeneen saa tere na lool mais loolu wàññiwul ci gravité bi dara dara sauf que ñoom bu boobaa ñoom ci seen côté foofu lay jouer. est-ce dañoo xam ba pare na yoonu saa sam tere na ko ñu def ko loolu moom day gën a tee garaaw seen kaam mais ñu xam ko ñu ñàkk koo xam jëf ji moom wàññiwul dara te lii moom lu garaaw la. voilà moo tax mu ñaan ñaan yàlla kii xam lu ñaan dañoo sig dañ koo sig ñu xam di nga rëbb te ko def la waaw moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah yàgg nañ ko fi wax di ko wax di ko waxaat. waaw il faut ñu xam li ñuy waxe bu moo tax gaa yu bari nañu ñëw lool mi ñoom diw neen dañ koo sib doo bàyyi wax lu amul mais dañ koo sib xam nga lu muy teg mooy karaahatu dafa am karaahatu tahrim bi lañ ci jublu mooy xaraam parce que quand même loo xam ne xaraamul mais nan nga ciy ñaanal naan yàlla na yàlla rëbb ci def yi yow di nga ñaan ya te ñaan rëbb xam nga gisoon nañ euh, li nga xam ne mooy moom nii ci boppam Imam An-Nawawi ci Al-Minhaj tere wuñ tere nit ki ngay rëbb nit koo xam ne ku particulier la waaw diw tudd diw yàlla na ko yàlla rëbban lu mel noonu lu dul yenn cas yi nga xamante ne comme ñoom feraw naaj yooyu ki mel noonu mais nii nii kii li mu def daa garaaw ndax dafa jël waxu yonent saa salaam li mu wax tere la waa ji ñëw def ba pare samp ko def ko bu nekk institution gaa yi di ko def waaw loolu moo tax looloo tax mu ne qaatalallahu yal na borom bi rëbb bu amee aha ci def ki ko fi teg wa muxtari'aha ak ki nga xam ne moo ko fi njëkk sos ndax bid'a gu ñaaw la min al bid'a ci bid'a yi nga xam ne ak cànkute la ak réer la ak cànkute la wa fiha te ca dañ fay def ay munkaraat yoo xam ne yu leer nañ la waaw yoo xam ne yu sharia bañ waaw loolu moom euh, du ñàkk ne mooy ñun li ñu xam rek yi nga xam ne tamit dañ koy def di ko tudde ci turu diine wax yàlla dangay dem ba ci biir xam ne lii même mooy mooy mooy mooy lool rien loolu rek waroon naa tax nit ñi ba ko waaw képp koo xam ne manula remplir condition yu baax nga ba ko ci cambal cambal jaxasoo góor yi jigéen ñi tabarruj gi waaw yàq xaalis bi ba pare yàq lu ne mooy daanaka munkaraat yi yëpp dawee xew ngir ñu ne dañuy waajal julli nàngam wal iyaazu billah waaw la mu ne wa fiiha munkaraatun am na fa ay yu ñu yu sharia bañ zaahira yu leer nañ mu ne nag waqat sannafa <laughs> daal dinay taalif jamaatun mbooloo min al a'immati ci boroom ci ci imaam yi waaw musannafaatin ay taalif taalif nañ fi de waaw musannafatin ay taalif nafiisa yoo xam ne yu am njariñ fii taqbihiha ngir wane ak mbonam mbonal da ñii jëf ju bon la waaw wa tadlili ak wane cànkuteeg ak cànkuteeg musalliha ñi nga xam ne ñoo koy ñëw di fi julli wa ak ki nga xam ne moo ko fi sax ak ñi nga xam ne ñoo ko ñoo fi ñoo fi indi bidaa gi loolu borom xam-xam yi bind nañ ci waaye wa dalaa dalaa'il di leeral qubhu qubhiha waaw ak ñaaw téefam bu mu ñaaw fa ñaaw yi toll wa butlaaniha akuk neenam wa tadalluli wane cànku deg fa'iliha ki nga xam ne moo ko fi njëkk a def ak ñi ko ci topp aksaru min an tosar téere yooyu bari na yoo xamante ni ëpp bari naa bari ba nekkuñu mooy ba di ko lim kon nañ fàtte woon mooy loolu nañ ci bàyyi xel nit xam nga ne saa salaam wax ne li gën ci jëf yi mooy yi nga xam ne daa tuuti ma euh, te sax mais yow mënoo ñëw loolu ak iklafu min al ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu waaw yenu leen tegoo leen chargé wu leen ci jëf yi loo xam ne di ngeen ko àttan waaw te ngeen xam ne borom bi tabaaraka wa du deñ di leen fay fekk yéen bàyyi ngeen jëf waaw loolu noonu mais manoo ñëw nag loo xamante ne yonent bi alayhi salaam la mu ne bu ko kenn def yow nga jàpp loolee waaw nga jàpp loolee jàpp ne man loolu mooy sama naafila mooy sama lu baax loolu nan la mën a nekk lu baax mooy bu ñu nee toggoo leen ci jëf yi li ngeen mooy jëf yu baax yi bari ne waaw toggoo ci waaw mais fépp woo xam ne dañ lii nag walla bés sàngam wala jamono sàngam bu fi kenn def lii yow yaakaar nga ne teggin la nga ñëw ne même bu dee ne la ngay def moom lu baax la parce que julli la rawatina guddi inna nashi'atal layli hiya ashaddu am wa aqwamu qiila la borom bi wax tabaaraka wa waaye loolu est-ce eh, mooy li nga xam ne li sosu ci guddi moo gën a dëgër waaw ashaddu wat'an ak dëggu waaw mooy gën a sax wa aqwamu qiila ci wax mooy la ci gën a jub mooy la gën a jaar yoon alquran da ngay tari foofu lay gën a di ngay gën a ak yoon waaye loolu lépp am na ci pourtant mais yeneen saa sam ne la bul def lii yow nga ñëw dama ngay def waaw julli leen ci guddi bu leen neex mais bu leen tànn bésu ajjuma di ko diir moom kese ngir bi ci naafila yow nga ñëw def ko ne walla def ko institution loolu budul bid'a gu yées ana lan mooy bid'a gu yées waaw loolee budul bid'a gu yées te bon ana lan mooy bid'a gu yées waaw moo tax ça ne suffit pas que ni non mbir mi lii lii daa am cosaan ci diine mais bu amee cosaan ci diine rek daa doy il faut mu nekk ci cadre yi ko ashari sallallahu alayhi wasallam tënk waaw mënoo génn loolu ba pare di jàpp ne yow yow fii mu ne li ngay def noonu la non kat nan la mën a nekk noonu alors que yow nga fekk waxu yonent waaye saa saa mu leer nañ bu leen def lii ci waxtu wii nga ne man waxtu woo laa koy def waaw mu ngi mel ni ñu jël beneen misaal julli gi nga xam ne da daa tere yeneen saa salaam kuy naafile après li nga xamante ne mooy julli saa yow nga naa naafile boo xam ne mooy foofu nga ko nga ko dóor nag waaw wala bu ñu jullee fajar hatta tatlu al ash-shams ba nu jant bi génne yow nga yow nga jàpp foofu ak jamono ji muy génne surtout salaatu euh, saa'at ya sayyidna Uqbatu ibn Amr doon wax ñetti waxtoo ngi dañ ñoo tere ñu ciy julli ak di ci suul suñu néew yi mu bokk jamono ji nga xam ne ci la jant bi di génn yow mi jàpp heure boobu heure yooyu yeneen saa tere nga ne yow foofu noonu ngay def ak jaamu yàlla boo xam ne mooy julli bi nga xam ne nee na bu jamono jot bu leen ko bu leen fa julli ndax jant bi day so ak buy génn ca qarnay saytaan yow nga ne heure boobu nag laay def jaamu yàlla ndax julli dafa baax est julli lu lu baax ñu ne waaw est-ce que ju baax waaw mooy gën ci jëf yi kon nag lan moo tax ngeen may tere ma julli dañ naan la parce que yereen saa moo ko tere waaw ñun amuñu intérêt ci dara suñu intérêt mooy lan mooy li li yoneen saa sam digle waaw suñu intérêt mooy lan daw li mu tere loolu kese lañ ci am waaw loolu la xatta tar xatta yarda ba ñu ngi gërëme xam ne tënku nañ ci li nga xamante ni ah, boroomam xam ne tënku nañ ci li nga xam ne moom la ko yónni woon mais di def lu lu la neex te naan la ah, voilà après di ut ay lay caaxaan alors que bi leeree waliyaadu billah aslahana allah kon imaamu Nawawi <laughs> rahimahullahu taala loolu mooy mbir mi quoi waaw wallahu taala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'aab